yaa ayyuhal ladina amanu idaa laqiitum fiyatan fasbutu wadkuru allaha kasiiran la'allakum tuflixuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya ab ñeent fukk bi ak juróom mu ne yaa ñeeñe mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal ida laqiitum bu ngeen dajee fiyatanam mbooloo muy mbooloom yéefér ci am xare fasbutu na ngeen sax de na ngeen dëgër ci seen position yi de te leen daw ndax loolu bokk na njim yi nga xam ne bàkkaar yu mag yi muy al firaaru yawma zahf mooy daw bés bi nga xam ne ci la mbooloo yu bari di daje ci toolu xare diggante yéeféreeg julli ni nga daw comme ni ñu ko leera woon fan yelee walillahi alhamdu wal minna mu ne kon na ngeen sax wadkurullaha kathiira te dee tudd yàlla lu bari di ko dagaan tey tudd turu borom bi tabaaraka wa taala moo tax keroog am na ñu ne ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne keroog shi'aaru ñi nga xam ne ñoo julli ñi mooy li nga xam ne symbole bi ñu doon wax ci xare bi nax loolu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lu mu doon def la ci xare yi day am benn symbole boo xam ne moom lay wax julli ñi ñu koy wax. te loolu comme keroog am na ci boroom xam yi xam yi rahmatullah alayhi ñu ne keroog badar ahadun ahad lañ doon wax ahadun ahad te gis nañ am na ci yeneen yeneen xare yoo xamante ne yaa Mansuur amit amit loolu lañ doon wax walla nga xam ne di ko wax ca kaw day tiitloo yéeféer yi ahadun ahad walla di tudd seen borom lu bari te di ko dagaan di ko ñaan la la'allakum bu ko defee tuflihuuna ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di texe da ngeen di gañe de kon nag mu ngi noon mu ne waatiyallah te topp leen yàlla tabaaraka wa taala wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam nim leen booleel te borom bi def ne du nangu kee topp kenn lu dul nga topp yonentam bii te jaare ko ci moom te topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy topp yàlla topp mooy ko nag mooy mooy yàlla moo tax mu ne man yuti'ir rasuula faqad ata'a allah suñu borom ne képp koo xamante ne nii topp nga ndaw wi sama ndaw lii de alayhi salaatu wassalaam dëgg koog mooy ki topp borom bi tabaaraka wa taala mu ne walaa tanaazaw te nag bu leen xëccoo ci mbir yi de di wute fu ñu fekk ngeen di wute xare nekk ci toolu xare bi du wute loolu moom moom moom moom du dara lu dul moom signe de d'échec la mooy de day nekk signe la signe la buy wane ne gaa yi itam ñu leen mu ne kon wala tanaza'u bu leen fi nekk di wuute de fa tafshalu ndax bu ngeen ko defee de fa tafshalu di ngeen nekk ñoo xamante ne da ngeen di yoon ndax da ngeen di échec wa tadhhaba rihukum bu ko defee seen ngelaw seen doole ji nga xamante ne moom ngeen am ak seen dangar gi ngeen am bu ngeen nekkee benn seen shawka seen doole yooyu yëpp day dem wasbiru te na ngeen muñ inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ma saabirina mu ngi ànd ak nga xamante ne ñooy way muñ kat yi loolu nag lii nag mooy li nga xam ne ñépp a ko xam ay wuutee ki nekk fi di wuutee que yooyu moom moom fu mu amee ci am mbooloo xamal ne ñooñu moom du ñu samp dara ñoo taxawal dara te loolu nag ba ko yéeféer yi xamee ba léegi moo tax it li waraab bi di wax farriq tasud war tubaab bi di wax re diviser pour mieux régner mooy tàqaleel nit ñi ngir nga man leen a noot loolu moom de façon politique la boo xamante ne nii xadiis bu bu jege bu bu bu bees la waaye bu bu bu bu yàgg la xadiim la masu fee jógee mooy ay nit moom boo leen bëggee kii rek tas rek daal di leen gañe mooy fexeel nga fexe seen jikko yi seen xol yi dootul nekk benn bu ko defee nga man leen a jaar man leen a am mu ne walaa takuunu ta bu leen nekk ngallawaay bu leen nekk mukk kalladina comme ñi nga xamante ni nii yéen jullit ñi bu ngeen di dem ci xare wala di def dara te yàlla tax na yàlla kese tax bu leen ci rax dara wala takunu te ngallawaay bu leen nekk kalladina comme gaa yi nga xamante ne nii xaraju dañoo génn min diyaarihim ca seen kër ak seen dëkk ya bataran ak rëy rëylu lañ génn wari annaas ak li nga xamante ne bëgg a gis ni nga xamante ne mooy nit ñi nga gis leen ma te loolu moom la waa Quraysh génne woon wa yasudduuna an la ñoom ñuy dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla bi di lislaam tax ñu génn di xare lislaam wallahu borom bi tabaraka wa taala bima yaamaluuna ci li nga xam ne moom lañ doon jëf te di ko jëf ñoom yéeféer yi muhiitun ku ko peek la te ku ko xam la ne xam nga lii mu ngi wax keroog bi nga xamante ne nii ci la rek daal woon nañ koy fàttali te gisoon nañ ko ci nettali bi ci la daal di yónnee Qays ibn Qays ibn Imr al ne ko demal nga waxal ma waa Quraysh ñëre ñoom Abu Jahlin dab leen ne leen jaratul ñuy dem Badar ndax kat boroom bi daal di Abu Sufyaan moom dane yàlla moo moo <laughs> moo rëccal armée bi luy njëg bi caravane moom waxul ne rëccal naa ko de dane borom bi yàlla rëccal ni caravane bi léegi nag demal wax leen ko bañ tenee lan la Abu Jahlin il maloon wax ana woon kallaa wallahi la narji'u hatta hatta hatta hatta narida badra ñu daal di fa nuqiimu ñu daal di fay nekk waat naa ci yàlla man abu jahlin kenn du dëpp laa wax ñun du ñu dëpp lu dul dañuy dem Badar fa ñu dal di fay sax ñetti fan yoo xamante ne moo loo fay def Abu Jalin mu ne hatta nashrabal xamr ba ni nga xam ne ci lañuy naane ci mooy wa nusqal xamra ñu daal di ñuy servir sangara yi wa nanharul juzur ñu daal di loj suñu gëléem yi def fa feet wa wa wa tanzifu min al-qiyan li nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy musiciens yi waykatu yu jigéen yi daal di ñuy wayal ñu daal di fay def kii feet démonstration de force bu ressent bu retentissante ba kenn du ñu dégg lu dul ci arab yi lu dul ñu tiit xam nga ne kooku lan moo tax mooy riyaayam dafa génne bataran ngir rëy rëy lu puukaréwu wane voilà nu ñun ñooy l'armée bi nga xamante ne nii ñoo féete kaw ñëpp te loolu la leen Iblis wax loolu suñu borom nag ne yu mel noon nag yéen jullit ñi bu leen mel noon mukk ay génn naan dinañ xam ne ñun kenn duñu laal ñun waa diw déedéet bu leen xare ngir ñun waa diw waa diw boo deewee di nga ko digaaleeg sa borom de kon nag mur maa ngoog mu ne wa iz zayyana fàttalikul keroog bi nga xamante ne nii la leen di taaral lahum ñeel leen ñoom yéeféer yi keroog Badar lahum laata xare bay am lahum ñeel leen ash-shaytaanu shaytaane a'maalahum di leen taaral seen jëf yi ñu nar a def mooy di leen puus di leen ñaax ngir ñu mën a daje jullit ñi daal di ñoom mu leen di rafetal lool ne la yéen a nekk ci dëgg ko waa wa qaala mu naan leen laa ghaaliba lakumul waaye yow yéen kenn du leen not tey vous vous êtes moom ngay dégg ci waxu caaxaankat yi yéefar yi niñ koy waxe ba léegi réewu yéefar yi ay Israël ak yooyu naan ñun ñooy l'armée invaincue te keroog gisoon nañ 2007 wala 2005 ak yooyu ni leen fi gaa yi def naq seen ban bi ba ñoo arrêté si ci ci ban bi seen bakkan yi ci ban bi ba ñoo arrêté woon li nga xam ne mooy xare ba kon nag mooy loolu lañ fi nekk di ngir lan ngir tiital nit ñee tax mooy lool ay slogan la ñuy yor naan la ñun ñooy l'armée invaincue wala ñun ñooy ñi nga xam ne l'armée du monde yooyu juste pour pat xolu ñi nga xamante ni ñooy ñooy seen noon yi seen adversaires yi bu ko defee buñ ko déggee tiit suñu borom nag ne loolu moom seytaane leen ko doon wax te moo koy wax taalibeem yi ba léegi naan leen ay wan a slogan yu garaaw yu jóg ñu koy def ay kii dôme de fer at yu mel noonu di tiitloo gars yi kene lii moom day ñëw fer la boo xamante ni dóom mooy boo xam ne day ñëw moom lañ lay muur nga dee yow amatoo kóora ci tay rek ngeen dee ñun les gendarmes du monde ñu ngi ñëw suñu boroom nag ne loolu moom de toute façon lool jàngal nañu ne day danu iblis la mooy li nga xamante ne nii mooy aadaay iblis yi muy wax noonam ñi nga xam ne ñooy parandoom yi mooy yàlla yi moo tax keroog nag mu ne kon fàttaliku leen bi leen shaytaane ñoom waa Quraysh ni leen rafetal di leen taaralal seen jëf yu ñaaw yi nga xam ne moom lañ nekkee di leen gëm loo lii ngeen gëm lii ngeen nekk di jaamooy xërëm mooy dëgg te génn gii ngeen bëgg a génn ngir dem daal di euh, daje ji li nga xam ne mooy seen noon bi nar a gar seen njëgg mi yéen a nekk ci dëgg walla waqaala mu nan leen laa ghaaliba lakum al-yawm awul kenn koo xamante ne nii ne moom moo leen di moo leen di noot tey wa inni minan naasi ci nit ñi non jullit ñi non ñooñ kenn daal waxuma jullit ñi kese mais arab yi yëpp buñ dajawoon yéen waa nar a génne ñoom mënuñu leen a rawatuna waxatuma laa Seydina Muhammad mais alayhi salaatu wassalaam ak gaayam yee nga xam ne duñu dara wa inni ta man nii di Iblis jaarun lakum ki nga xam ne maa leen yiir bu leen am dara lu ngeen tiit léegi nag lii nii mooy kan forme su Suraaqa la jëloon mooy li ñu jëlee forme Suraaqa ibn Malik ibn Junshum sayyid bani bani Mudlij nekkoon sang ci waa banu Mudlij moom Suraaqa ibn Malik keroog bi nga xam ne ci la waa Quraysh ñoom Abu Jahlin dajale armée bi bu war a génn ñu ne <laughs> caaf dina xam ñu ne mbooluy xamal caaf gaa yi ne parce que waa Banu Bakr ñii suñu noon yi bés buñ yëgee ne waa Quraysh ñun ñii daal di nañuy mobiliser génn nit ñu toll nii ne dañuy profiter daal dal suñu kaw léegi Iblis ñëw yor forme Suraaqa ibn Maalik ci la leen doon wax lii di leen taaralal ne leen wax ngeen dëgg ah non bu ngeen ko defee mbañum kanam yaa koy fayal sa bopp façon wax yoo yëlee te yéen yi ngeen nekk mooy dëgg bu ngeen ko bàyyee ma xam ne yéen dootu ngeen Quraysh te nag man kenn du leen gañaa ah. te da ngeen a ragal waa banu Bakr mais banu Bakr ci waa banu Kinaana lañ bokku tax banu Mudlij ci waa banu Kinaana taman sayyidun min saadaatihim laa seen sang ci sang yi laa ci ñoom léegi nag mooy maa leen yiir kon waa banu Bakr duñ leen laal ndax xam nañ ne man sang bi Quraysh man man Suraaqa man maa leen yiir waa Quraysh jeex na falamma taraatil fi'atan léegi nag noonu la def génn ànd ak ñoom quoi ne da leen dajalee dajoo daal di daje fële ca xuru Badar muy jullit ñi radiyallahu anhum ak yéefér yi nakasa ci la wanee gannaaw ala aqibayhi dellu wane gannaaw ala aqibayhi ca gannaawam daal di retourné wut wa qaala mu ne inni bari'un minkum inni man mii de bari'un dañ minkum ci yéen inni man araama laa taraw man de damaa gis loo xamante ne ngi gisu ngeen ko inni man iblis ci boppam léegi sax axaafullah man daragal naa borom bi tabaraka wa taala wallahu te borom bi shadidul iqab ku tar mbugal la mooy iblis yéeféri ñoom li ñu xam ci yàlla ñoom lenn kese la mooy jalal gi mooy fut mooy mooy côté majesté gi ni nga dumawaateg yooyu kese moo borom bi laa am ñoo xam ne noonu la leen binde ne ñii bés boo leen dugaloon àjjana dañuy il faut safara kese lañ mën a ne di fàttale ko seen boroom fekk mu ngi neex ñooñu war a buñ duggee safara naan borom bi dellooñu suñu borom ne waxuñ dëgg ñu leen delloowoon àddina yi ñu dellu ci li nga xam ne moom lañ ne woon wa innahum la kaadibun te dañuy expliquer dañuy wax lu amul Iblis Kano waxoon nañ la moo dafa jàppoon kii magu Abu Jahlin bi moo jàppoon al-Harith ibn Hisham ànd ak moom nag ci xare bi tee nii ci loxoom léegi mooy ci forme moom pour léegi bi mu gisee malaaka yi gis ñoom Seydina Jibril ci la ne inni ara ma la tarawna gaay gaay à la prochaine daal di daw sawaay gaay yi so alxaaris bi ko jàpp rek daal ci ko maajeeri woon dóor ko maajeeri tël alxaaris daanu fële sawaay mun a inni ara ma tarawna yéen da ngeen a ma gis ngeen ma lan lan man dañ naa man yàlla laa ragal ndax gis na mbugalam bu fiy taxaw di dee tey léegi daw ba tat bi géej loolu lay wax noon ci la Abu Jahl doon wax naan waaye yéen laa yaghurrannakum bu mu leen war quoi xizlaanu Suraaqa ni nga tra trahison de Suraaqa gi ñu trahir tey da nga xamuñu woon ne Iblis la alayhi la'natullah wallahu ta'ala